موسى الكليم خادم القديم ma fi taalibe Mor Cissé ndaxte ñu am lool kenn du leen jasise jamono ji amuñu waaye sëriñ ab taalibeem daf koy لا تفعلوا شيئا بغير الإذن فالإذن فرد بقبول ذاني taalibe lu mu jëf-jëf te xamdu la ndigal sunu borom du ko nangul dada digley tere gay waare mooy mooy tax keroog siraat ñu bokki maare ku digle ngir yàlla ku def ngir yàlla ñu bokk leen fay ku deful ñu fay moor siiseen harabu siin laa leen sase addiya ndax yàlla musal leen ci ngir masi dajjaal xew fi samaani góor ñoo jigéen ñu ñëpp a nguy doxaani ilaa siwaaya ينتهي الدجال فكل ما ولا ولو جال إلا شواي ينتهي الدجال فكل ما ولا ولو جال buur yàlla sakk ni mbindeef ñoo bëy ak xar yi ak baam yeemoo ngir muy wa man hawa ilman walaysa yaamalu bihi fa innahu imaarun yaxmilu jàngal ma xoolaay ka kallam haani yàlla ko wax du man ko wax fil haani deloote wax ka masalil imeer yaxmilu asfaara mbaam du maare ndaw ñépp ñépp mel ne ba yookar yi jigéen ju jóg tukki xan rag Cheikh Balla Joor noon na jigéenu caajaay mënee su leen a taggaleek ak caay caay tey loolu wër na réew mi mépp mépp penkoo ki sowoo yam xeb jamono ji mooy jamono yi ataayu mbe góor ñaangu taaxuraan jigéen ñi gumbe ñi fecci tëgg ñaati kenn amatul soxla ci buy faj aajo xamaana wax balla xay saak saajo te xam ne fanaan ma ngay gamaajo ngir xarnu yeewey góor daa fekki jigéen bii xarnu nag jigéen a waaj fekk far dootu dem góor dootu yàkk taane fukki jigéen ay ñëw ko nekk iwaane ku nekk sol robam te naa ko jël ma jëlul kat du ma sëy waajaw te sekkuwul dara lu dul mooy yàlla ak i dërëm te du ca def sax yilla soo ragalul yàlla nga def seytaane daldi ko laal ngeen bokku dem niiraan waaye ku juddoogul di am ay million góor ñaak jigéen ña ko ñépp di korante xam ne tërbiya doxu ba jàngul te topp banneex ak bakkan te ñàkkul nam mën def xaalis ba dem ci meere bàyyi boroom jumaa dul ko seere yàlla bu muy saab sëriñ ci diini mbaa muy samab taalibe kulla ini wa man taxallaxa bi waasilin wasal wa man taxallaxa bi aksi in fasal jigéen jarul ngeen fàtte seen jumaa ji dasa ku leen addiyat alaaji te koy may ju néeki diima mooma ndaw suuf sa dooy li bi doorin ñoomo bii xarnu xarnub gone laak nasraani ak ceebi ak jaaykat ye jëm niiraani kenn faalewul kenn ku dul boroom dërëm kenn doobatul kenn de sakku ay ngërëm góor ñoog jigéen ñi jaxasoo ci kantin ku ne di liif liifi ñu mel ni ay tan fa kullu laxmin min xaraamin xat nabat faa naaru xul awlaa bii kama sabat yàlla dogal ci xarnu bii jigéen ju bon koo gën a yaakaar bu ñëwee mooy gën a bon yàlla dogal ci xarnu bi koo mujj a jël mooy gën a metti gën a bon def saw jël yàlla dogal ci xarnu bi gone gu ñëw yaa ñépp a koy bokk mu mel ne as ndaw yàlla dogal ci xarnu bi ay kasara jigéen ñi ak junni dootuñu dara kon nun de bon di fàtte oonu yàlla te xam ne àdduna du kër ay tool ci sa tool mu booy di bay lew jaambur di dal dali demi liggéey ba njaambur du taxaam dugub de sakka gerte keroog bi du laajal ma gaa diine sëriñ Amar Ndaak moo ko wax du cuune yi le bay lee na bay noong cum nawet ku bayi li di gis ko amee gar yu rafet nga di ko ñee ngir booba yow amul ko keroo nga xam ne def ko gis ko jar na ko sarti sëriñ jaje ba jooy tënkam ba jàng julli bay joxe ngir yoneen ba sarti sëriñ jaje ba jooy tënkam ba jàng julleeg bay joxe ngir yoneen ba sëriñ bu def yii aw siraatal mustaqim bu ko deful yaa nga ca ñal yenn xiim la yàlla wa in yaraw sabilo ci alxuraan ku seen ni xarnu biilo koot yoonu jub ñu dal di fuuyu koot yoonu bew ñu dal xuuyu góor ak jigéen ñépp di waaji wiisi mag ak ndaw ak ba ngéer di daw waaye wolof digal ko ak dugal ko xamee bu ko bégal ko ak bugal ko bu ñu dajee ku leen bégal sukkal ko bu ñu dajee ku leen digal sikkal ko xaalim ju wax dëgg ñu faf jàngal ko jaahil ju wax aw fen ñu faf dëggal ko bu ñu xëyee këram di soow langal ko ñamu faam ñu ne ko fuuf lekkal ko fa suumu xam wal ab sareen ñu war ko te bis bu santaanib liggéey ñu war ko ñu bankee dem këram jàngal ko si doo dërëm ya fam ndigal jàngal ko hasan mina saytaane fi kulli mawli in wa lawtaani su ko ñi maandoon góor ñi maandu woon su góor ñi maandu woon te topp yàlla ba yaram bay ci beel def yàlla su góor ñi maandu woon te topp yàlla bay xaraam bay ci beel def yàlla di roy rijaalu laay góoru yàlla ya ban ba jooy ca way wa xuqa way la kon tey jigéen ñii dañu leen di daqi ñii daw di ca kaw de waa koy waqi addis la ma ca aaxiru samaani góor gu ne ñeen fukku jigéen lay daane su man na mee yorati man ca gone ya yal na maal maa fetal ca kanu yo su man na mee jëlati man ab taaro kon yàlla naa la xasu dellu daaro suur naa ca këll këll këll këll su ñam maa ngi waccoo kay gal duñu toog te duñ tàggoo te duñ togg lu ñor dëkk ki te duñu doxi lu ñor hadis ba laa xayra fii nisaay tajoolu fi sabaay wal masaay waroomi bay bu sookalee na bay boy bayil ñu boy ba bay yaraaxal oo ki boy bayu amul ak buum amul ab sërdi killi baa bu kiya dal koy garde ray jaal yal na ban bay sam illu nisaay sañu naa jam raahir jaal yal na ban bay sam isnu nisaahi sañu naa jam sàmm na sàmmoon na te mas la ruurle te kenn kuy sàmm gënoo goo zuurle nihma rijaalu teg la huma jaalo la ban ba wax ñooñu le góor duñ jaalo ma wax la lay koy rijaalu lay ban baa ko wax ca way wa doona laahi man ñooña laañee saayiran wa baatino ñiw makken ngir xalal jaadina daawuñu fuuk réew jigéen ak i xalal sakkantuma wataak tabax yu defilal ñele di maj soob ñele di suuf yanke duñ xame ay kanabe sagga sanke ci suuf lañuy fanaan di ñaan di julli duñu nelaw guddi ba jolli di julli njël di jàng njël di sangu njël di joxe njël ci seeni soxna ya jël ñele di suuf di war saaku kenn cosol daami nanaa am naa ko daaw ñu denc dara dara dara lu jëm ëllëg ngir seen boroom du sarra ku ca xamul xalal te am ay soxla dóoyëg lu gaaya boole loola jox la ñu fab alal di def ci banque luñ mas am jox waa mbusoo bi mbakke daawuñu noono ka xulooy waxante sakkaay defante mbaa ñu tongu ante daawuñu ŋaayoo bay kalaame ante sakkaarayante mbaa ñu saagante dañ daa bëggante tey siyaare xante di dimbalante walla ñuy leblante dañ daanu yoy fóonante saafu ante tapante ay paso di jokkolante dañ daanu yoy si jóot diraam di sukku ku ne di jàmmante sexol du sikk ñoom dañu daa am xam-xamub aqiiqa booleeg sarixatu te xam tariixa dañoo tabe tabe di def ngir yàlla duñ sàkki xejjak seen ku laaj ñu daanañu jàng alxuraan tey werdu di jàng taalif ya di tagg fardu fa kullu wirdin yoori dal murida li adratillahi walan yayda sawaawun intama hilal jilaani aw intama li ahmada tijaani aw li siwaawuma min alaxtaabi kulluhum qat an ala sawaabi ban baa ko wax yëral masaalikul jinaan te jëfe la mu wax ndax nga tabbi fil jinaan xasiida baa sikar lañuy fanaane daaw ñu walli lamb baa ñuy naani sikarul ilaahi lil xuloobi xuutoo santaba fa inna tamuutu baaxoo fu loolam teg bi sigrillaahi la feexu ban ba wax ci ñoom lillaahi daawuñu fàttaliku salmaag layla buur yàlla lañ wettilikoon layla yan sawna layla teg wasoona la seexu ba ndax ci ñoom wusoola yan sawna layla teg wasoona loolo la sayxu ban ba wax ci ñoom wusoolo ku nekk xam wasilatoom li lay di yóbbu ay haddiya doona lay daawuñu ji seen bopp dañu daaxeebu ne ndax amuñ karaama dolli soobu nun nag ku nekk beru naa manam lëm te boo demee ca lëm ma doo fa fa kullu man قبل وصولي إن اتصل ولم يرب به مرب قد كمل فإنه يقول في بهر الرباح ولا يجيه منه سيحا أبدا مكتبه تجين لبت ak noppi moo doon ji koy rijaale duñu ma sappi xag daddu xadduna bu wér tey sa moo wakiilu tey muñ bañ di jomm jommi nun koo lebal njëkk mu fay la njëkkër te ko fu denc mu dul la jëkkër murit bu daa ñëw fa sëriñ ba jaar siyaar fa waaroo fa ba bakkaar nun nag ku ñëw kër jigéen ña jaar waxtaan fa riisoo fa ba yokkuy bakkaar xam naa damay wax ndax teem ci duniyaa ñu roy ji ko irjaale waaye wii naa saa xol ak saa xel mi ak saa cër ak ruugi bokkuñi panaan ci kër yi ndax de xalam li xew ci réewam soodaan te xam ne ban baa faw xam mboolim biilaan xal bu kaawu yooya gaay jara jooy wax saa xol bi mu tollu ne wooyi waaye ma yaakaar alaaji mi yàlla dénk ko ruuy ak jumaaji yàlla na nu seex ban ba yërëm te suturaal nu bu nu xam xaaray ni jëkka sa ndambal la dëgg laa nax ba war la rek ay lam nar jëkka war xaddinaay sa ndam bala laa war dëgg laa nax ba war la rek ay lam nar jëkka war addinaay sa ndam bala laa war dëgg laa nax ba war la rek ay nar ku mu xàndal lu yàgg-yàgg dalay war jëkku koo war murus ba dee sa tiitër war na ñoo xam ne ñoo la ëppale kattan te seeni bir ëpp say bir war na ay walliyoo ki way kàngam war na baadoolo war jullit way yéewér firxawna ak nitam ña labaleen baaru xel soom sànkileen ba ñu réer mër xaaroona ak nitam ñi ci biir suuf te da daa wax ci sirru laa ame giiru war na balham ca góoru yàlla la bokkoon war ka ñi wooye baahuraay ma doon mbër war ka sakkoon irham masaatil imaadi bëgg muy ajjanaam ci addina mii far addinaa génne abra ak ña ko toppoon naka dal makka ñey la abraha daa war mooy ka dëggoon a mabbi kaaba ga ngir yàpp makka yàlla daldi ko fay far dogi si janaawe ababil sànni foofee daldi jeex ne dañoo xir war na nam roos ma sànni woon sunu maam ibra kambung naari yoo ko rendi ci géewër te boroomu ngeelle woon bawutoo naa bëgg a xeex ak mi di xaayir ndax dameel samba lawbe war ko tiwaawoon te dameel samba yaaya faala nga des ndar jàpp la door mi jaaxaloon nasaraan bi ma des tooli déqileeg ña ko naadar te kajoor ak bawal la dambale woon fii di dameel teeñ te day ku la bëggee kër jéeri joor ndeela moo ko yóbbu ba jënqeen dal ko fay war mu rey tubaab ba am xar haddinaa génne xal bu njabootam war ko muy penku ba mër ak démboo la jot ba mi fi doonoon député réew mi war war ña daadar te da di folli chef bu ko néexul di commandant di chef de maire di borom ndar li mu xam benn bu ñuul mësu koo xam du ci nguurug faranci yaari yoon yem wàcce waaxum ndakaaroo mata waaroo ci képp koy waaru ci biir wala yoon jëmi buur toogal bu sotti moo amee tiigar naka mujum ndakaaru seen kënu yey dal kele rong yaag misigi jib ak ki tambuur keroo ca xaadamam yàlla bokkoon mutu koo yedde dañ ko ko leetar mu taxaw tey kuma ni ci ne ci kaw naaru góor wu yéemoo des gor mangana kuusew roppo mangana leen garda bu laar ma ser lepool ana waa mar ba ko ñaareel jëmam ja kenn sañu koo gis dañu ko ber ci xaw wagoom wuñu kaadar ñele naa deena ñeene hopp na ñaana du ko dee hoppulit dañuy politique far balis man mu jëm galaa bay duniyaa munu maa nax danaa ko wor bala maa wor te doon soxna tey ma xëy bay baatam te bu doon am ndoxit ma deeg lu ma marmar lu ma liw liw su doon mbalaan tey mel nit du ma sangooti maa ko bañ te leen bir su ma doon lab ci lëggi muy gaalit bu ma labbante fa deeg sama kër kër ku bëreeg moom ku bëreeg moom ku dul Serigne Baba Touba danga nar meelu moo baleeb Serigne yey mbër ba ñu léewtoo da koo jarax mu ne janjan mu ne ko xëcce ko raw gaw saf nar bañ seen ko grand mbasaaja da koo mbas mu ne rek piiloom fi suuf ne ko yaatar ku bëreeg moom ku dul sëriñ ba ba Tuuba da nga nar meelu boo baleeb sëriñay mbër ba ñu liwtoo da koo jala mu ne janjang mu ne ko xat ca kol raw ga uusal nar bañ fiŋ ko grand basan ja da koo mbas mu ne rëppi loxoom fi suuf ne ko yaatar soo bëggee nguur <coughs> gudul toxooti bawraa na nga def jaamu yàlla mi mu di lay bil soo bëggee nguur gudul toxo te bawra na nga def jaamu yàlla mi mu di soo bëggee jaamu yàlla it na nga ràññee farata sunna doora jaamu ji mi ngir farata sunna it ku leen bëgg a ràññee farawag waaju xam ju xamee جلابير سبحان من تتوى في مرلية إلا فيه أمرا لك أي جندم ما في خطأت أمرا xat moo bari gor wa maasarna bi rabbil arse juum du fi am tuqal bukaahu ala fardul azimi ba may wer were jooy saawaaja dootu am jooyal ma saawaaja cheikh mortala moo jara jooy mo teenu dengoo ne wooy jambaar ja dootu am suusaangi jooy taala sabhal samawaati wal harli na ñëpp ngi jooy garab yi jooy na ko ak njaay àll ñëpp dunyaa kanoo jooyi ci seex faati sayar xawsul muridiina sun yaakaar ja dem ko ñàkk saa jooyal dootu man selaw haa hin xalaata sayqinaa moor taala dem nawet ba jooy ko gerteeg suuna sax bariwul la kamin kaar kamin kaarɗoma ɓoot fuma jëm ha hin ala seydina mortala faal karaman jambaari kalyeerjo kalyeerjo oyna sang ba dem ha in ala seykhina mortala faal karaman alqalbu kaaw muridun saadihun ci ajam ha in ala seykhina mortala faal karaman bii sayidi saadaati lampak ban ba dootu fi am haahin alaa seyxina mortala faal karaman kuy deeti wuuf doomi baayam yi ba kenn du dem haahin alaa seyxina mortala faal karaman jooyaale jarbaat ba cheikh gi roqaya bari jom ba mbir mi daa xew waxoon naa taala faal ci lu bir na seex taala fooyam foofa laa bëgg a yem njaay fat faal ku sell ka jëf day baax ba ànd ak sëriñ jëm fa jëm seex taala jaaxal na dunyaa moos ci dem gi mu dem wéetal na lislaam bi wéetal njur belëg ñi ko xam kuy deeti wuuf doomi baayam yi temel ci ne moom di leen dëbal te di leen yaatal ba kenn du dem kuy deeti noddulu njaareem julli waxtu yu mat di faal di sëriñ tuuba ak kilee bari ndam deeti woorlu fa njaareem rammalaana mu mat du tax sasam wa ca kër booy de ndaxam kuy deeti wuuf lu paaleen ku mer mu du janni kenn du gërbal kenn fi du di dem Cheikh Taala moo baaxu baaxiin yàgga baax bari ngor toor toor lislaam ba lamp ban ba duut fi am Cheikh Fallu noon na Moor Taala Faala yoo wuyoo turam wa abuy jaal kee bari ndam xan sa selaawaati jooy nañ Taala Moor Taala duutu fi am ma jaal ko saambër muy muudu maam ami si gil ndigaale moor baaye may sëriñam Cheikh Taala baaxam nga daawuteeg samaan gi nu ne samsul wara pii xam na ndam la mu am Taala mooy bahrul lanwaar daana way ci hajam baabul hulum la abol aziz saaka ne am man saara xabri sëriñ moor taala faal karamam lahu shafaatu fi yowmal xiyaam gënu jëm mihmal karimu sëriñ Mor Talla faati sayar wéetal na Seex Fallu wéetal kullu man ku ko yowmal jumaat jë sëriñ Mor Talla Faal da dem ru yépp jooy na ko tiijaan ak muriid a jayam otoom ya jiit la illaa ñu ñëw ne dalaf mbooloo ma menn la nee nañ ban ba baa ko am siin ak bawal saalum ak njaambur ña fenn desul sarxan wa xarban di ñëw tuubaa siyaare di dem seex taala dong la soodaan maase jooy ko bu wér yowmal jumaat jëmu muuroo ruugu ne bëgg a dem baay faal yépp di ñee seex géy mu roqee ciy jarbaat ba xandak na jaayam kookalee bari jom awlaadu Seyxal Xadiim teew kenn wuutewu ko Seex Ceerno Juuf xaritam teew mbir ma lam xolam Seex Ceerno ñàkk na waayam tuutu xam ku na mel moo doon xaritub xolam dunyaak siraat gënu jëm Seex Abdalaay Faal sigil Cheikh Taala Faal karamam uufal njaboot gi ci paaleen bu ñu jooy bu ñu dem Sëriif Asan Faal sigil Cheikh Taala Faal karaman jàmbaari Kawsara laa wax bajjo baa bari ndam borom mbawoor sigil Cheikh Taala Faal karaman jàmbaari Xaybar ja laa wax taalibeem darakkam jaaraama siidina Aliyu Faal fa mbawoor jaajëf borom Faal kaleer ba am nga fa ndam Seex Abdu Sakoor sigil Seex Taala Faal karaman jàmbaare lislaam jo Seex Moor Taala baax na ba dem Seex Mbakke Faal sigil Seex Taala Faal karaman Seex Moodu Fallu fa mbar baayam ba dootu ko am wasaaka waaje fa Tuubaa Faal ki Seex Moodu Faal Seex Moodu Faat ma sigil ndigaale sang ba dem ak yaari abdu yi faatik penda saar ci taala sang ba dem uufoon na yaare rakkam wasaaga siidina am sa tafaal ku jubal saa waaju baaje fa njurbel naa ko jaale magam wasaake seydina am sa tafaal ku jubal saa waaju baaje fa njurbel naa ko jaale magam imaamu diine sëriñ mortaala faal karaman sayxun sariifun jamilun jarna jooy ba xëlam sayxal xadim noon na sunu maam lamp faal gore lum baax man la ko jox saadix la moo bari gëm bali mu jur say xinaa moor taala faala ci gën man la ko jox yéenu paali en wax ji daw na yaram taala moo sellu baaxiin dun ko miis abadan yawmal xiyaamati yal nan teewe pay gi jëfam cheikh taala bis buñ ko décoré grade yi mu jëw saa waaja ku dul moom bi sa jaa bari ndam Cheikh Bara na waa kër lamp kuy xalifa doxal tariixa doxal aqiixa du du fi la ban ba daa digle Cheikh Mor def na lépp mu mat te teewu ko doon baayam lamp faal ca ngiram kem yette at yi mu def xalifa jël na ci lool ma ne su ko lim sang bee bari ci yàlla sun waaja dootu nam ku mel ne ki moom xabuuri jaal ci yàlla sun waaja dootu nam ku mel ne ki moom aboori jaal seexi naamoor am kemam du fi am ak saadi xeem ga tey gu mat ga mu yor diineem ju sell ja ànd ak maandu ñépp a tabe tabe tabe yaatal ñépp moom du tëju ku koy jox waaju koy laa ñooña ñaara fay ama di samit sigru muxnin naafi in samadin lu mu wax ne daama ko wax kii moo rafet lu mu xam ndaagam lu njëkk la tempa mbaala baa doxee far jéegoom yu tedd ya paaleen ñàkk nañ ko jëm kadoom gu sedd ga day déey waa daama ko yar seexal xadiim daam du yar mbooy daama baaw ji kogam moo yaa gannaaw sedd bootaay taala moo mën a boot taalin ku weddi nga laaj doomam ya laaj ragam ci habdu moom penda saar waayam ca dootu ko am ci habdu moom faati gay gi naa jooy na magam Cheikh Moodu Fallu fa mbar rakam ja Cheikh a digéey xam nañ ne dootuñu am seen baay bu baax ba ba dem maa ngi taaleen ibra noppalu fii yéen gaa di gaal sang ba bi taslimin musawidu hoo walhaali wasabi turam gaa yi faal wasalam yéen gaa yi di gaale seydi rijaal ibra joobay jaale yéen di gaale seydi rijaal ibra joobay jaale war na jooyle sawru mi ñàkk am ja doole xalifatul xaliili mooma jooyloo Cheikh Abdalaay Faal Ndar ma lamp doyloo danaa jooy way ko li laahi wa bi rasuuli bi doona laahi teral na Cheikh ban ba jëbal na baayam quatorze dix huit la ko def mooy alam am na ca loxo bam day joor ba sarsan la génne quartier bir na buur ba magam sëriñ Fallilu Faal mooy jàmbaar mooy ram waa gi génne leen ko muxtaar ma dellu xuus bi mat ci sayri jiili aboori jaali ndax mu may ma doole xandoor ba damm na ci waar waaye wàcc na fekki na ban ba jëf jàgg na xool leen sëriñ Seex Ibra moo mel noonu jëfam du niil kennam bu leen ko noonu moo xam na muy liggéeye moo di biyaaram moo sell jëf siggal na waa maaram su ban ba doon jant lampay weer wa taari bi bi diw ay na saawa booy janoon ko tee nga dellu li ngay liggéey du sotti yàlla jagi tuuri yi yëpp yëpp yëpp dongo ye ñëw nërmeelu ban baay waane alarba xag di beer la daal géelu tey ñu xëyal ko gont duñu wëreelu ca yàlla laa ilaha illallahu muhammadan arsaloo ilaahu nan jaamu yàlla ngir bëggi teraanga tey moyu ay tereem ngiree yiraanga ma ñëw ci mi jaale doomi baaya te jaal ko doomam ya digal ko gaaya Sëriif Asan Faal Faal sigil ndi gaale Seydi jaali Ibra Joobay jaale Cheikh Abdou Sakkoor Faal sigil ndi gaale te jalle waa cariin te debbo dooli sigil ndi gaale jiili Faal borom taar kakam Sëriñ Saaliw Faal mooy muxtaar borom mbaxoor Seydina Aliyu ci gil ndigaale sang waliyu Cheikh Abdou Penda Sarr ci gil sa mag de sab Abu Rijaali Cheikh Moodu Fallu Faal ci gil ndigaale yow mi la ñépp war a jaale Cheikh Modou Abdoulaye taafeer na faal sigil sa bu baax ba jar ko jaal ma jaal ko fallulaay doomi xadi ñang jaal ko laat yàlla na leen buur yàlla jang ma jaal ko kam dupee magam ju baax ja Cheikh Talla Faal Cheikh Ibra Faal ay waaja Basiiru Faal kay doomi yaay mbeen faal sigil ndigaale Ibra joo baleen jaal ma dellu jaal ko doom ja soxna ndey faal doomi aminte géy ngeen ko may paal maam awa faal danaa ko jaal baayam ba te jaal ko soxna mbeen digal ko gaaya yàlla na leen buur yàlla yàgga faale bi soorati tawbati wallan faari jigéeni barzaq ya nekkoon jurbil jooy nañu faal ma daawul jërwal rijaalu laahi yee fa daaray kaamil jooy nañu jiili faal ma nekkoon njurubel maa ngi taxaw lu yéen muriidi baay faal ni ma rijaalun yàlla moo leen may baal salaa alayhi laahu bi salaami wa haali wa sahbi la laami bismil ilaahi yéen muriidi Sénégal may martial fii génn góor si dir daaral xaraa war na muri di daaru moo yàgg a war ci yàlla maa ko waaru war na sëriñ tuuba waraale ceerno war baccante ci bo jaam war nu war na sëriñ gaawaam te war borom war na sëriñ afeera kam jar ورنا خليفة الخديم مصطفى ورفل الله مبكي وقد صفا waaye la yóbbu yooya góor ci Sénégal du maana bàyyi ma doon ni marijaal tuqal bu kaahu loola mooma jooyloo Cheikh Awa Balla Mbakke may fu hóolu wéetal na daaru dellu weetal tuuba ak daaru man naan balaay lam def daaru doy xeeti xar baax wala lu añaan añaan ne moo baax maam ceerno faate sañ ci daaru muuti mutil fala il loolu dun ko fate awa bala sañc daaru manaan def ñaari teen te naa murit ku mar naan Cheikh Awa Balla sañc na tuubaaroof sellal ko murit yi waa bi ñëw boob Awa Balla dellu dem ti dekkal cosaan la maye yëppi baawaan ci kaab am kër fañu naa ndakaaroo di woo murit ya ñëpp ñëppi waaru ku weddi nga laaj ko ibra jaxate mooy woo muriite loolu maa ko waxati ñu naa bayit mu daldi lel si baa mbay sanjib kër te naa na ngeen bay amoon na kër mbaaba grâce di màggal am kër fa lugo am na kër fa njurbel Cheikh Awa Balla daana dem ba banjul jàll ca baag ba jàlle gaay banjul Cheikh Awa Balla moo safoon murid yi caaw meloom ci ay jikkoom xarit yi xam-xam woon ca ceerno fa ci mbër ma a ko donn xaw ca tànki mbër ma woon ca naar ba si gaawaan Cheikh a ko donn ay mayam di baawaan melow sëriif la yaa xafaarul su noob yoroon fa daaru bile Cheikh du buy noob ci kam la daa waxtaane moo di biyaaram xar baax la daa tëggoo ko alam wàcc nga balla hay saag saajo loo war a def def nga ko ci faj aajo janna fa xóorul hiini may wax ci say jaloore kulle hiini ne ma lim du tax ma jeexal ci say mënoore mbakke yaa ka géejal taafeere maam ceerno sigil ndigaale say diri jaali ibra joobay jaale solal sa dalli baay te xeñ mbooram ma sa baay bu baax ba kenn gisul moroom xuufal njaboot gi mbakke balla bu ñu jooy te yor ji balla isa bu ñu yooy Cheikh Modou Makhtar balla isa mbakke tànnee wi tànn nañ la fii ji mbakke sigil ndigaale maa ngi leen di jaale doonay sa maam ja kay ka faale atiiq yi sigil ndigaale nuuru bii ne si xawa balla mbakka may dul fii si gël ndi gaale nuuru diine cheikh awa balla mbakke may dul fiini seydina ababakar donnal ma gëm nga rikk ya atiix cheikh foos sibtu tayba tuuba mëri gakkal damul fa ban ba ma samba may laasan ba fa tey mooy sama am sa tam seex ban ba ndi gaale maa ngi leen di jaale doonay sa ja kay ka faale yàlla na leen buur yàlla yàgga faale bi sóorati tawbati wallam faali seex moomu ndaw ak amadal mbakiyo maa leen di jaale sang bay waliyu maam taala mbakke maa ngi jaale doonay sa ja kay ka faale Cheikh Moodu Awa Balla maa ngi ñaan lu njaboot bi yàgg seeni caat di saatlu salaalay laaw bi salaami waali wa sahbi lalaami yéen maa ngi taxawlu yéen murid di daaro danaa ko yóbbu ca rajom Dakaaru sala alayhi bi salaami wa haalihi wa sahbi lalaami déglul ma wax la moodu fallu laahi lim gëne góor ñi naa ci dëgg bi laayi baayama donn boote woon ca maamam mu dellu donn boote woon ca baayam boole ko lépp def jaloorey boppam dolli ca naa ko wax nga am ci xam-xam waxul ne doomi seex la tax koy booroo guddeeg ba jëkk konit de duñ ko sóoru ne moodu fallu sibtu ñaari seex la ci wàllu baay ak wàllu ndey noobal teewul mu bay lépp tos ak baaxam ni mal karimoo fallu faala moo bari jom ku bëgg a baax nii mel yaaw te ma fallu jaddu la wusil ne am jom am am lu jom daa bokkul seex mu du fallu nii nga mel daa yombul ne goo daray seex Mustapha ci soodaan ci daara ba ci daaru fallu yaa daan cheikh moustapha faal sanc na tuuba faal cheikh muudu fallu sanc mbar tuuba faal cheikh moustapha faal sanc bilbil daare cheikh muudu fallu sanc daaru bayre yëqoo dara cheikh moustapha sa andal karimu fallu faal sa mbër yaa yàgga jub yaa bari obraase ndigal lu jóg saanaama def bi saasi fu damul xindi leeral nga paaleen fallu doomi taala saal daaru doj yaa ko seddoo mooy cer bu doon bi nan ci xaari moodu saa yu mel ne gaynde guñ jàmm fallu doomi am bi ko yaakaar daldi jiitu baare noodi bukkeem faal daaru doccundaari dekki waawa laayi ndamba jolli men na cunda laaye saandaama darbaayam ba abda laayi dandam yejiin fallu faal jungaama njel ba timis aboori jaali daama mu aksi toog hiiroo li waawul xidma saabaam ya war fallu faal saa ma dandam ya jiin jëf jël la moodu bakkoo dongoom ya ismulaay lañ fay dengoo saa yu jëf jilee man wax ko laay liggéeye bay naa mbay yaa teenu jooy Cheikh Moustapha Cheikh Taala dalal nga sun xel yi lool kamaalo sigal nga lislaam sëriñ Tuubaa ji sigal nga fallu laay may alaaji te daam faal li war ci taas ma ni su koo xibaar xajul ci xirtaas sala alayhi bi salaami wa ali wa sahbi la laami sawroo jogal yewul nelaw in bismillaahi tey sant cam si jar ko ne am di laayi xawsul wara seex fallu faal mi laay gërëm am nay ngërëm laqul xiram mooy jan waay yéen waa kajoor xam ngeen ganjool am na ndam islaam ji ñu am doy nay médaay ne sa tànku baay duñ leen xebat duñ leen jëbat te sa wàllu yaay duñu leen am ngay najaay bakkaytu bakkul bakk naa Cheikh Fallou Fall ibnul xalifatu Moustapha Fall jenn waay foor naay musique foor naay junjung di dakkinal naa car car faal yaa ko jar fi sa baay xun mun baax ci taalibe jikko yi nga yor la taalibe yi seete waay yaa nuy digal xañ nuy mbugal faal doonu jey jaaraama kon seex fallu faal yaa fi sa baay baarul ikam seex mustapha faal dem na baarul udaa seex fallu faal yaa fi sa baay yaa noote kalyeer def nga faal la sa maam waxoon ca sa baay doonoy seex mustapha yaay jenn dafa ko waxoon ne ko Moustapha al Mbakiyu lum tobbi dal ca te ko booyal muy médaille. Cheikh Moustapha Fall def na lii la waxoon. Cheikh Talla Fall ne fi di donoom nga ne moo di di jooy seex jiili faal jàmbaar ja dem taafeer sariifun al ashan yaa fi sa baay ngi nii gaayaa ngi nii falloo ngi nii loo wax mu wax lu mu wax ñu def lii mooy médaay alhamdulillahi alkarimi ji sun sëriñ te mu mat am nay njëriñ gëm leen ko waay ku ko ko noote xam li wax ci say xiifallu laay ba ko xaga belal njur ña xam nañu lii wax isaa di tool xam nañ jaloore fallu laay ku la ne cey ku ko déglu dootul déggati lu ne mel ci baax tey ma way seex fallu laay baatu ndigal la sa ju baax ja de daa tëggoo cheikh taalaf cheikh Moustapha foor cey junjung cey yenn waay baatu bu ndigal la sa ju baax ja di daa tëggoo cheikh Moustapha foor cey junjung cey yenn waay yaa koy tëggoo maay sëb géwél maa lay fu ma jiin ñu wuy si ma maa xam cey jenn waay ku ko xam na wax ku ko mën na def nee na ki la déglu yow mi wax jaloorey fallu laay saxaar ga yandoo fanaan kabla bisaa xeefaal xenes ja noon ba bisaa mu ñëw gabon fanaan fanaan sa keyta yendu fa réew ma mépp naa uddita liiw ma di sargal Bamba naa marhaba ahlan wa sahlan yaay boroomi martaba foofee la ban junni séq ak tënguy mas-masi mel ne sok mu laa naa ko mooy ganaar ga lakkoon ci sa gannaaw ba fi jaaree la xewoon ba tey waaju ci àpp faatoo moo tax ñu giir xar baaxi lee xaayaatu Cheikh leen haka saa yakoonu murid yi saadix lañu maay maamuunu bisab keroog la njaga caama ca gabon jébulu jox ko ñetti téeméer ma ngorong soxna am su mag dolli ca ñaari téeméer ku tudd maar njaay joxe ñetti téeméer ku tudd laamin jóob tobal ca téeméer ca ngoon mu dellu si tobal ca fanweer bàyyi nam sa keyta joxe ñetti téeméer jébbuluwaat ci ban ba réew ma far buur mu jox ko gaal yu cooke mboolem téere ya booleeg der mu def téere ya limal Sulaymaan kon teeg ban da Touré dërëm lañ fari Ousmane Gabon la baay ba jébbulu joxe mboolem këram gannaaw ga lañ ko ba joxe baayam da ko saxaaroog la gabon takkal ko ab ticket mu ñu yor li keroog la Abdalaay Sall daanu dal ne janjan waa gabon ña kaanu jox keroog sëriñ bi fukki bi door ak ñetti waa këram ña soog a buur soxna am su tuddu xaddi jox ko téeméer taawam bu góor dolli ca ñaari téeméer limal jara ma nga dëkkoon ba mbay keroog la jébbuloo di bis bisi jooy ku foora foor la woon boroomi ku waa pandaa ko jot tàggale ko ki balwaa bisab keroog jox na sëriñ bi téeméer boole ca ñaaru tappee kooka moo foor neel ma aram njaay teg ca kuli jeey jébbalu nañ ci ba way ni leen ciy jox nañ booleeg ruuya na ban ba tuubi moo doon jooya xanaa Bakar Njaay teg ca dem ba fulu bi gaa yi jébbuloo gabon banañ ebe yi haddiya boo gabon jëm tuuba ci li yal nam tabbi haddiya di zawat لدى كوناكري المصطفى الماهي بلا مناكري ku weddi lii nga dem ko laaj amataloo moo àndoon sëriñ bi moom la santuloo mbaate nga laaj ko kañuna abibu ñooma ko daa wax bul ci bo Cheikh Moustapha ko yebaloon maayoon ba mu daldi dem ci ndigalul Cheikh ban ba saxaar ga xëy tëddi ilaa Ndakaaro sëriñ bi mel ne jant ñëpp a waaru nit du fan ak ñeneent ban ba ne jalañ waa xam musa ne gaññe ki mariñ ci fukk fan cëb gaawu weeru sax baan la ne jaleñ gi mel nem saamaam la beena ko ban bayaa di tiijaan ya la bay kasa yow soo daan morom ndaram ndakaaro yebal ko kër ma paate mbay ngir waaru ma paate mbay yóbbu ko kor gorom ba mooy musa yees jaañ baayam mboor farum ba loola taxoon mboor jaañ tabax fa jàkk xam na la sin danóor di waajal makka Cheikh Ibra Faal daldi ne jaas fa ban ba daldi ko boot yóbbu këram mooy mbër ma murit yere ba kekku bay ta xaajo di xaqataay marit ya jooy di xaajo bis bi Sëriñ Tuubaa fanaane lambinaas bég nanu mbég moo xam ne jaaxal na fraas Cheikh Ibra Faal jébbal ko mboolem kër ga ak lal ya ak braak yo naa ko mbër nga keroog ba seex ban ba xëyee dem ndar la ko sarax seex coro moo ko def kër alhamdulillahi ala xudoomi xadimu xayral xalqi bil muxdoomi taarix balim naa ko mu tolloo kase seemi mbéga fay naqar wa woon te jey sëri déglul ma wax la bis ba sayxi ban ba gonte fa ndar jëm dëru yenn yen ba keroog borom ndaram Ndakaaru ak ndar ñoo siñeel ahlu badar dal koy dar ñu ne ko dellul Mbakke mbaate Tuuba tey fu la soom ngiy doo xaayoo ba bisab talaata benn fan ca ga ca kasesin la gonte ndar cey góor ga mu wàcc gaarug lugu yiw may teeroo mu jaari kër Coro may Zahiru fa xalar baak alxemes ak aljuma waaye manaa mar aban seexan jama la dale njaambur jappri wam waalo ñippi saare doomi asta waalo kajoor ne kajji kañ xadiimal Mustafa waa ko keñi sargal si baayu Mustafa waaw maanaam kajoor moom naka jëkk sax mosuñu dellu gannaaw ci Serigne Touba kenn mosu leen cere waaye nag dafa amoon tudd lu la bëgg laaj rek balaa band bay jeex maanaam dégg nañu nga woy Serigne Cheikh Awa Balla dégg nañu itam nga woy sëriñ Abdoulaye Fall Ndar wooye nga tam sëriñ Mortala Fall Karaman ak euh, sëriñ Modou Anta waaw maanaam wooy yooyu nag sëriñ bi dañ doon bëgg a xam ba xam ndax euh, <coughs> da ngaa faman xalima di ko bind ci détail sa bopp am na ko ñoo ci doon la daal waaw la wooy yooyu daal la dikkee daal ni ma dikkee mm. jagle ma jagle ga jagle la goo xam ne gi suñu borom de moo ma ko defal moo la ko defal waaw ma mm-hmm. maqir daal ci ma wax la ko mm-hmm. day mel ne ndaw la yónni ci man daal. ceew mu dugg ci sama xel. mu dugg ci sa xel. su ma ñokk su ma ne ñokkee rek. Mm-hmm. ab sama xalima. Mm-hmm. daal di wax la may wax. daal di wax la ngay wax. ca ka ma koy wax. ca koy wax. waaw loolu daal yàlla. moo tax daal way junne trop waaye ñun amal nañu ah. ci jaaxle ba xam loolu. da nga koo da nga koo doon jikki-jikki di ko wala da nga koo bind daal wala yow daal booy fab xalima gi daal la la ci yàlla dimbali daal. ma bu ma bu ma ci yàlla xiiree daal. Mm-hmm. fab naa xalima gi. way wu ma daaneel mhm. topp xam naa ko wa topp xam nga wu ma daaneel wa cee topp xam naa ko su ma mhm. su ma noppee nag daa koy ba mokk baa ma ci xamante dara mhm. waaye nag doo ko def daal ci ay weer weer daal way nga way nit ki daal